kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag ginnaaw biñ paree ci luy wane jawaazul aswadi oh, gisoon nañ ci wàllu ñuul kaala waaye gis nañ fi yére waaw léegi nag mu ngi ñëw nag ci xadiis bu mujj ci bunt bi xadiis bii di ñëw dinañ gis lan moo tax al imaam daal di ko fi indi waaw lan moo euh, al imaam indi ko fi. kon mu ne muy hadith numéro 788 mu ne wa an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin fi masir faqala li ama'aka ma qultu na'am fanazala ala rahilatihi famasha hatta tawara fi sawali al-layl summa jaa'a fa afraghtu alayhi min al-idaawa fa ghasala wajhahu wa alayhi jubbatun min sawf falam yastati' an yukhrija diraa'ayhi minhaa hattaa akhrajahumaa min asfali al-jubba fa ghasala diraa'ayhi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qaala da'humaa fa innii adxaltuhumaa taahiratayn wa masaha alayhimaa muttafaqun alayhi wa fii riwaaya wa alayhi jubbatun shaamiyyatun dayiqatul kummayn wa fii riwaaya anna haadihi alqadiyyata kaanat fii gazwati Tabuuk kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu daal li ñuy indil fii hadis bu mujj waaw akbar mu ne waanil 788 waanil Mughira ibn Shu'ba mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moo tuddoon al-Mughira di doomi Shu'ba ko joo woon sa waa Taif radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne kuntu damaa nekkoon ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fi masir fekk ñu doon dox ci tukki am na ci wa fi masirihi daata laylatin fi masirihi mooy ñu doon dox fekk yonent bi alayhi salaam ci tukki lañ ne woon fa qaala lii nee na yonent may saa saa ne ma ama akama waaw bi ñuy dox noonu mu ne yaa ngeeg est yaa ngeeg ndox qultu na'am nee na ma ne ko waaw fa nazala mu wàcc an rahilati ca war waayam la nga xamante ne nii moom la waroon moom alayhi salatu wassalam ah mu daal di ciy wàcc léegi bi nga xam ne noonu la ci wàcc moom alayhi salatu wassalam fa macha mu daal di dox ak tànkam hatta tawaara fi sawaadil layl ba ni muy nëbboo ci lëndëm gi waaw woo xam ne gisuñu ko summa jaa ak ginnaaw gi mu ñëw mooy ma taxaw di ko xaar mu dem ba gisatuma ko après mu ñëwaat fa afraghtu alayhi min al idaawa ma sottil ko ci baag bi ma keroog bi ñuy gis façon ndab yi yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon utiliser ak saxaaba mi gisoon nañ al idaaw waxoon nañ la te ne hadiisu Sayyidina al-Mughira bi tudd na ko foofee te ne euh, mooy xudil idaawa waaw jëlal kii bi ci yenn riwaay noonu la ko waxe dane ma dane yonent bay saa dane ma euh, euh, xudil idaaw fii masir be moo tax yenn riwaay dane kuntu ma annabi sallallahu alayhi wasallam zaata safar mooy wane ne masirihi wala fii masir mooy ci tukki la woon comme ni ci imaamul Buxaari de ci kitaabul libaas foofu noonu la ko ne baabu jubbatu suuf til ghazw kon <coughs> bi mu làqoo ba ñëwaat tumma jaa fa afrartu alayhi min al ma sottil ko eh, di jële ci li nga xamante ne nii mooy ci euh, baag boobee bi ñu defoon ndox mi nga xam ne ci der lay doon ci récipient der fu ñuy def ndox fa ghasala wajhahu yonent bay saa saam di raxas xar kanamam wa alayhi jubbatun min suuf mu ngi soloon benn mantu benn yére boo xamante ne nii min suuf ci leen la woon waaw falam yastati' bi mu raxasee xar kanamam mu war a raxas tenk yi mooy zira yi mooy euh, waxuma la tenk yi ba ci mooy loxo yi ba ci conc bi loxo yi baaraamu loxo yi ba ci conc bi léegi nag bi nga xam ne ci la war a def lool falam yastati an yuxrija ziraa yi sauf que bi yére bi dafa xatoon yonent may ci génne euh, euh, yi ba man leena raxas manu ko muy avant loxo bi avant bras yooyu yëpp mu génn ko ngir raxas ko manu ko woon mu gis dafa xat léegi nu mu def hatta akhrajahuma min asfali al-jubba mu mu génn ko ci suufu léegi nag comme que mooy ci loxo yi jaar dafa xat ba mënu cee génn loxo bi mënu cee génn ngir mu day jàpp foog mu raxas ko manu ko léegi nag mu jaarale ko ci suufu yére bi mooy comme boo solee yére boo xam ne longue manche la mooy longue manche la voilà yeneen saa sax longue manche Euh, tëkk tëkk jara yi wala fi ñuy takk montre waaye bi nga xam ne ci la bëgg jàpp ñu koy sottil Seynal Mughira ma koy sottil mu bëgg a xëcc affaire bi ngir man a raxas loxo yi mais manu ko affaire dafa xat léegi mu jaare loxo yi mooy comme xëcc ko jaaral ko ci suufu yére bi ngir génnee ko noonu moom la naan hatta xajawma min asfalil jubba yarhamukallah ba ni mu koy génnee ci suufu yéreem bi mu soloon fa xasala diraa'ihi mu daal di raxas nag ñaari xasabam yi mooy loxoom yi ca baaraamu loxo yi ba ca conc wa masaxa ginnaaw gi mu masaa bi ra'sihi loxoom boppam ah summa ahwaytu ginnaaw gi nag ma sëgg waaw ma penché wu li anzi'a ngir ma rocci xëccal ko xuffayhi ñaari euh, kawasam daalu kawas yi daalu kii maanaam kawas daalu der yi sànke yi ah, xupp yim soloon ma bëgg koo dindil ngir mu man a raxas tànkam yi fa qaala yenent may sa am ne ko ne ma mu ne daahuma bàyyi leen noon noonu jarul nga koy génn fa inni ndax man rasulullah adxaltuhuma bi ma leen di dugal ñaari kawas bi ma leen di sol tahiratayni mooy sama ñaari tànk yi dafa laaboon mooy amoon naa laab ba pare loolu nag masala wuute la boo xam ne duñ ci taxaw parce que imam fii côté yére yi lay wax euh, <laughs> mooy ci wàllu Euh, euh, shurut mooy condition wu mas'a ala al nga xam ne waa jumhur dañ naan il faut mu nekk bi nga leen di dugal tahiratayni ala tahara nga amoon tahara mooy ak laab ku mel ni Daawud az-Zahiri dane mukkulaa wax waaye tahiratayni moo xam set gi du setu shari euh, sharia kefe hatta xam set waaye bu tànk yi fekkee baax na laa boo jàng woon toog fee sol say kawas dara man nga cee massa waa jumhur na mukk non tahira tey ni mooy da fekkoon nga amoon laa jàppoon ba pare nga tojal ci kaw fekk soloon nga sànk yi loolu lay wax waaw loolu xilaafun euh, kii la ma'rufun bayna al ulama rahmatullah alayhi mu ne kon nag euh, muttafaqun alayhi hadis bi al imam al bukhari muslim abul husayn daal dinañ koy bokk solo mu ne wa fi am na ci riwaaya mooy noo xam ne nañu soloo xadiis bi mu ne waa alayhi jubbatun shaamiyya yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi soloon yére boo xamante ne nii Shaam lañ ko doon defaree dayiqatul kummayni nga xam ne mooy euh, voilà longu ma manche yi dañoo dañoo xatoon mooy loxo yére ba loxo bu yére bu gudd la day ñëw ba ci fi ñuy takk lam ak jaaro ak montar waaye dafa xatoon mënu ko woon a xëcc mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya bu ñu soloo xadis bi anna hadihi al qadiya kaanat fi ghazwati Tabuk kene nag xew-xew bii de fi mu xewe woon mooy xare ba nga xam ne mooy xare Tabuk ah Tabuk mu fay luy Tabuk Tabuk province ah province la à nord de l'Arabie saoudite bien sûr Tabuk waaye euh, temps yooyu tabu ci biladu Sham la bokkoon waa waa ñee ñee ñoo ko ñoo yoroon ci sous l'autorité de euh, l'empire byzantin ci la newoon ñoom ñoo ko yoroon Tabuk tabukun li ruumin fii qusurihim voilà moo tax tabukun borom xilaas na tabukun li ruumin ngir les romains ñoo ko moowoon fii qusurihim ci seen palais mooy ca seen buntu kër ya seen buntu territoire fa la yonente bi alayhi salaatu ñëwoon xare bu mujj boo xam ne moom la def kon hadis baa ngi nii léegi kon laaj bu njëkk nee na muttafaqun alayhi mooy kon est-ce que léegi léegi njàngat bu njëkk mooy est-ce que hadis kan moo ko soloo kan ak kan ginnaaw ash-shaykhaan danaa laal imam seen sëriñ daal imam ahmad mi ngi gisoon sànq si riwaaya imam hadis génn sànq bi imam muslim naan haddathana ahmad ibn hanbal Ah, imaamu Ahmad daal dina koy solo na ko noonu al imaamu al imaamu Abu Dawud al imaamu at-Tirmidhi solo na ko an-Nasa'i na ko noonu uh, al imaamu Ibn Maaja mooy waa sunanul arba'a sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo mooy sunanul arba'a ñoom ñëpp ko indi ak ash-Shaykhaan indi nañ ko ak al imaam Abu Dawud nga xam ne uh, ñoom ñëpp ko solo uh, kon. al imaam abu al imaamul Buxaari moom imaamul Buxaari xadiis bi da ko indi ci bërëb yu bari bari bari bari bari bari bari waaw kitaabul libaas kitaabul wudu kitaabu salaa baabu salaati fi jubbati shaamiya waaye kitaabul jihaadi wa siyar baabul jubba fi safari wal harb kitaabul maghazi baab ah ainsi de suite mooy kon léegi nañ jël bi nga xam ne ci la wax jubba shamiya nga xam ne bu ko defee imaamu Nawawi la mu wax wa fii riwaayatin am na ci riwaay boo xam ne wa alayhi jubbatun shamiya dayiqatul kummayni ñu gis ko fii al imaamu al haafidu abu abdillah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al mughira ibnu Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala nee na ke mu ne kitaabu salaa baabu salaati fil jubbati shaamiyya mu ne haddathana Yahya mu ne ki ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Musa ibn Abdi Rabbi ibn Salim al-Haddani wa Abu Zakariya al-Kufi al-asl rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne ki ñu nettali mooy Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya al-Kufi ad-Darir rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash de Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl rahimahullahu ta'ala an Muslim moo ko jëlee ci Muslim de Muslim ibn uh, al-Hamadani Abu Duha uh, uh, Abu Duha Abu Duha al-Kufi al-Attar al-Hamadani rahmatullahi alayhi an Masruq moom moo ko jëlee ci Masruq ibn al-Ajda' Abdurrahman al-Hamadani al-Wadi'i Abu Aisha al-Kufi al-Qadi nga xam ne taalibi ñoom Ibn Mas'ud ñoom imaam Ibn euh, àndandoo imaam Ibn Mas'ud taalibi imaam Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha radiyallahu anil jami' anil Mughira léegi Masruq ibn al-Ajda' Abu Aisha moo ko jëlee an al-Mughira moom nii muxadram la mooy jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon dund. mais dootu la gis yonent bi alayhi salaam anil Mughira ibn Shu'ba mu jële ko ci al Mughira ibn Shu'ba masruq yi ñu ko fi gis bari na mu jële ci al Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Awf ibn Qasiyya ah te kooku mooy Saqif waaw Saqafi ah, si woon ci Mughiratu ar-Ra'y Abu Isa ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Muhammad ah mu ne kuntu ma annabi sallallahu alayhi wasallam fii safar voilà fa qaala ya Mughira xudil idaawa mu ne dama newoon ak yonente bi alayhi salaam ci ab tukki waaw nee na la fële wa fii riwaayatin anna haadhihi al-qadiyya kaanat fii ghazwati Tabuk Tabuk la woon mu ne dañu newoon ci tukki mu ne ma ya Mughira mu ne ma yow Mughira xudil idaawa jëlal baag bi jëlal fi nga xam ne moom la ñuy def li nga xam ne mooy ndox mi eh, idaawa benn ndab la nag bu ndaw boo xam ne ci der lay nekk am dañ ciy def ndox moo xam dañ ciy mën a jàppee ak yu mel noonu mu ne ko jël ko nee na fa adduha fantalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa anni ba ni yoneen sallallahu alayhi dem ba ni nga xam ne moo ma taxaw di ko xaar mu dem ba sori ba gisatuma ko fa qada haajatahu mu faj aajoom wa alayhi jubbatun aajo doomu aadamam alayhi salatu wassalam fa qada haajatahu alayhi jubbatun shamiya mu ngi soloon yére boo xamante ne nii euh, Sham lañ ko doon defare voilà mu ne Euh, fa dhahaba li yukhrija yadayhi min kummiha fa daqat voilà wa fi riwayatin wa alayhi jubbatun shamiya dayiqatul kummayn mu ngi mu dem di génne loxo yi ba ma koy sottil muy jàpp ba mu agsi ci war a raxas loxo yi yoxo yi ñaari yoxom léegi mu war koo génne min kummiha ci seen manche fa ñu koy fa ñu mooy boo solee yére fi muy dugg longu manche fa daqat affaire bi nag xat fa axraja yadahu min asfali mu génn loxoom ci suuf fa sababtu alayhi gis nga jumbatun shaami yi ñëw na waaw kon eh, fa sababtu ma sotti alayhi ci moom fa tawadda'a wudu'ahu lis-salaa wa masaha ala xuffayn thumma salla ma sottil ko mu jàpp jàppam bi nga xam ne moom lay jàpp bu doon julli ci tukki ci lu dul tukki la la bëgg a wax waaw mooy jàpp gu normal wa masaha ala xuffayhi mu masaa ci xuffam yi summa ginnaaw gi moom alayhi salatu wassalam salla mu daal di julli léegi léegi nag euh, mu des su hadith naka la ko imaamu muslim imaamu muslim moom ci kitaabu tahaara wala indi imaamu muslim moo xam nga ne day dajale mbir yi waaw moom day dajale hadith yi indi ci six kii yoo xam ne version yoo xam ne noonu la ko indee lépp ci kitaabu tahaara baabul masih ala al xuffayn al imaamu abul xusayni ah, mooy muslim ibnu al hajjaaj sawayi ah muslim sawayi <laughs> ah léegi euh, du ñu jël bi niroo bi imaamul buxaari joxe léegi ñu sànq. Hmm? léegi nag mooy al imaamu muslim rahimahullah walla nañ jël bii nag bii mooy waaja mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr <laughs> non mu ne wa haddathana nettali nañu imaam muslim Muhammad ibn Abdillah di suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr Ah, alhamadaniyu abou abdirahman alkoufiyu rahimahullahu taala qala hadathana abi moom sëriñam bi gën a mag mooy bàyyi waaw <laughs> ah, moom boo seetloo sëriñam bi yoo gisee yu bari lu ko imam muslim bi jële ci yoon danaan hadathani abi waaw ah, mu ne nettali na abi di abdallah ibn numayr ibn abdallah ibn abi hayya abou hisham alkoufiyu alhamadaniyu rahimahullahu taala qala hadathana zakariya Zakariya gisoo ko woon sànq ci hadis bële Yahya ibn Zakariya mooy ma nekk na moo nekk nii <laughs> Abu Yahya mooy baay Yahya bi ñu gisoon ñoom imaam Ahmad ñëpp jële ko ci moom kon mooy Zakariya ibn Abi Zaida ah, <laughs> al-Wadi'i al-Kufi al-Hamadani al-Qadi Jijl rahimahullahu ta'ala an Amir moo ko jëlee ci Aamir ibn Sharahil Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamadani al-Kufi euh, taalib bu mag ci ta saxaaba yu bëri ah an Aamir mooy ash-Sha'bi Abu Amr Abu Amr ash-Sha'bi Aamir ibn Sharahil ibn Abd qaala mu ne axbarani moom mu ne nettali na ma Urwa ibn Zubayr mu ne Urwa ibn al-Mughira an Urwa ibn Zubayr Urwa di doomu al-Mughira nee na moo mënante Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba as-Saqafi Abu Ya'fur as-Saqafi al-Kufi moo ma nettali man ash-Shami an abiihi Urwa jële ci baayam al-Mughira ibn Shu'ba gis nañ ko sànq ibn Abi Amir ci riwaa imaam al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu anhu annahu qaala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin fi masir mu ngi nii bii la eh, imaam an-Nawawi indi fii ci Riyad bi waaw mu ne dama ne woon ak yonent bay saa saam doon dox léegi jarul ñu koy waxaat mu ne qaal fa qaala lii amaakama ah qultu naam fa nazala ala an rahilati fa masha hatta tawara fi saw fi sawda'i layl voilà fale fi non fi sawadi layl ma fi sawda'i fi sawadi layl thumma jaa fa afraghtu alayhi min al idawa ah gis nga fa xasara wajhahu alayhi jubbatun min sufara lam yastati' an yukhrija diraa'ihi minhaa hattaa axrajahumaa min asfalil jubba fa xasala diraa'ihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qaala da'humaa fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn wa masaha alayhimaa lii la nii bii bii bii bii mooy li nga xam ne moom la al imaamu daal di indi hmm, moom la indi nii ci Riyaad bi moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi kon mu ngi noonee ah, ginnaaw kon bi ñu gisee taxrij bi nii mooy xew-xew bi voilà euh, affaire boobu fàtte woon boobu naroon naa ko fàtte mu ne nag wa fii riwaaya am na ci riwaaya boo xam ne dana xew-xew bii nii xam nga fu mu xewoona fi ghazwati Tabuk waaw xare Tabuk la xewoon waaw xare Tabuk mooy kon dañuy xam ne tukki boobu kon Tabuk la woon mooy Tabuk nag <laughs> mooy xare bu mujj comme niñ la ko waxee léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy xare waaye xare bu avorté la mooy xare ba mujjul am parce que ki ñu naan Qaysar dafa daw deuxième waaw waaye xam nga expression boobu hein dafa daw deuxième César Qaysar le romain byzantin César dafa daw deuxième laa wax mooy ñëwul dafa faussé rendez-vous yeneen tubaab yi saa saa parce que ñoom dañ aw nga yéeféer yi dañoo tàmm tëkkuwaateeg am nappaate dañ doon napp nag jullit ñi naan leen gis ngeen yéen dinañ leen fekk foofee waaw seen biir gox biir Médina la ñuy ñëw xam ngeen ñun les romains ah, xam ngeen du xam ngeen les byzantins lu dégg nga leen dañuy ñëw nappaajale dinañ leen waaye saax saaxee dañ leen di def <laughs> ah. comme que yonent bay moom nekkuloon koo xamante ne nii moom gars yi dañ koy menacer mu toog di xoole mu bàyyi ba jekkal leen daldi takk xare ba pare xare boobu da koo doon wax saxaaba yi saa bu xëyee wax leen li leen di xaar këni moom la doon wax euh, bi nga xam ne day yéeg ci minbar yi di soññu nit ñi ci ñu dépenser ndax ñu ngi waajal xare bii nga xam ne leen jëm xare bu metti la nar a doon te fu sori la muy bilaadu Sham leen jëm te nag ka ñuy joteel nekkul armée arabe yi ñuy kii di kii noo de <laughs> non c'est la première puissance mondiale attention ta <laughs> waaj kat armée professionnelle lañ yor ñoom dañuy xëy ñoo xam ne xeex kese lañuy jàng bu ñu xëy dañ leen di fay ngir ñuy xare di xeex comme les armées aujourd'hui les militaires les policiers dañ leen di fay ngir loolu amuñ beneen alors que jullit ñi luñ doon def yow da ngay yor sa tool kee yor ay gàttam ay xaram yi muy sàmm kee yor ay dàllam yu muy defar ay jaaseem bu ñu wootee xare ngeen jógaa ah, ngeen former armée ngeen dem yonent sallallahu alayhi nag finalement après da doon former gars yi ñu doon def ay course fas ay course gëléem ngir di waajal li nga xam ne mooy xare yéeg loolu ngir tamit ñu mënaale ci loolu ak tamit flèche yeeg lance yi niñ koy defee lool tamit da leen ko doon jàngal mais ni mu nekk woon ci waa Kaysar ñi nga xam dañ leen a xame woon byzantin yi non loolu moom euh, c'était connu que ñoom moom loolu kese lañ doon lañ doon amila sawaay yi waaw léegi nag euh, yonent bi alayhi salaam wax leen lu leer fa ñu jëm mooy Qaysar waaw que ne euh, ñun de moom la waxoon waaj ne ko maalaka yaa euh, kii ñu kilo bi fii jilaabi Bani al ne ko dajeek moom naan ko non fekk borom xam-xam yi ban lañ ne naafiq la woon quoi yeneen saa salaam non seulement da doon xutba tout le temps di ko wax di wax saxaaba yi di leen soññ ci la Seydina Usmaan radiyallahu anhu defe woon euh, dépense yu am solo yi nga xamante ne yonent may saa salaam ci la ko fanaane woon di ko ñaanal di ko ñaanal ba pare ne ma darra Usmaan ma amila ba'da al dootul lorati Usmaan lépp lu mu defati ginnaaw tey mooy lu mu defati garaawut ci yàlla. yàlla toppatoo ko moom moom <laughs> liñ naan diw moom <laughs> yow moom léegi pare nga quoi waaw waaw mu dajeeg benn waay ci gaa yi majd majd moo tax moo moo laa évité maalaka yaa yaa al Jadd ibn Qays ah aljadd aljadd la woon fii bilaadi ma eh, fii bi jilaadi asfal ah non en tout cas <laughs> majd ak jadd côté boobu moo tax ma xaw a éviter <laughs> waaw maa la ko jaddu ah ci xarek min ñu doomu ñu mbokk ñu quoi mooy waa euh, byzantin xare boobu nag moo doon lu mujj te mu ngi amoon ci huitième année bi non neuvième année bi huitième année bi moo doon Fathu Makka neuvième année bi waaw la neuf euh, euh, ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam mu nekkoon jamono ju tàng jër ba suñu boroom tudd ko ghazwatu Tabuk suuratu Tawba mooy ghazwatu Tabuk fa la nettalee xare boobu ba boroom bi ne fi sa'atil usra ci jamono ji nga xam ne dafa metti woon a génn te loolu waxoon nañ ko bi ñuy gis ci baabu tawba xadiis yi njëkk a gis bu Seydina Ka'b ibn Malik bu dee fàttaliku ko ko bu dee fàttaliku ko ko xadiisam bu gudd boobu moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala eh, anhu gisoon nañ taxawoon nañ ci bu baax a baax a baax ci baabu tawba hmm? moo doon chapitre deux bi hadith numéro hadith numéro lu mu doonati woon hadith numéro vingt waa un wa an Abdillah ibn Ka'b ibn Malik taxawoon nañ ci fi ghazwatu Tabuk walillahi alhamdu wal minna kon ci la xew-xew bii amee woon léegi kon ginnaaw loolu léegi lëkkaale bi nag ak suñu bunt bi ana lan mooy lëkkaale bi dañ naan lëkkaale bi mooy li mu a yonent may saar saam dafa soloon xam nga intitulé bi nañ ñëwaat ci tarjama bi ni mu ko tuddee ba léegi baabu istihbaabi sawbil abyadi wa jawaazil ahmari wal axdari wal asfari wal aswadi wa jawaazihi min qutnin wa kattaanin wa sha'r possibilité sol loo xam ne daa nekk min sha'r wa sha'rin ci fourrure gis nañ ko ci hadis bi ñu génn loolu dama ko fàtte woon a taxaw gina leeral loolu bi euh, sahaaba benn xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ghazata ghadati sayyidatu Aisha radiyallahu anha Hmm? benn bëccëg wa alayhi mirtun murahalun min sha'rin aswad non seulement couleur bu ñuul waaye waxoon na possibilité yére boobu nekk min sha'r ci fourrure ci der loo xam ne ci liy jóge eh, eh, karawu animaux yi ah, kon wa suufin léegi nag fii nag suuf boobu moo ko fi tax a jóg fii mooy ci leen mu nekk leen ndax nee na yonent bay saa saam wa alayhi jubbatun min suuf mu ngi soloon yére boo xam ne ci suuf la woon moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu lu ama am solo la mooy lëkkaale bi àngo mooy le fait que yonent bi saa saam soloon jubbatun min suuf léegi bu ñu paree lii bu ñu paree lii que kon lëkkaale bi lii mooy lëkkaale bi moo tax al imaam daal di ko fi indi léegi nag euh, mu des kon mooy yére boo xam ne ci leen la loolu jullit bi mën na koo sol góor ak jigéen a ci yam waaw góor ak jigéen moo ci yam ñu gis ne yonent bi alayhi salaam fii dafa sol jubba min suuf yére la boo xam ne ci leen lañ ko defare mais bu xat bu xat lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nañ no mais lu tax yoleen saai sallam sol yére boo xam ne dafa xat nii imaamul Buxaari yi moo tax mu def waaw imaamul Buxaari non léegi non imaamul Buxaari ah non imaamul Buxaari ah non barki Allah imaamul Buxaari ah mu ne jaw baabu kitaabul libaas baabul man labisa jubbatan dayiqatul kummayli fi safar buntu ki nga xam ne day sol yére yoo xam dafa xat waaye mu tënk ko ci fii safar